foofu nag dafa am benn góor gu ko fa wax benn waay ne ko yaa aba abdillah ne ko yow bàyyi abdillah dàkkantalam gisoon nañ ko araaytum rasulallahi sallallahu alayhi wasallama wa saxibtumu ne ko waa yow benn waay dafa toog gis sëriñ bi Xudayfa walla saxaaba la mu ne mais waa yow yow bàyyi abdillah mais yéen gis ngeen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de yéen ñii cay way jëlee o saxibtum muhu ngeen ànd ak moom xam nga loolu nag c'est vrai loolu loolu xam nga loolu ngëneel féete woo kaw moom gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ànd ak moom gëm ko ba dee ci mais loo kenn rawatu la loolu noonu ku ñëw sa ginnaaw manulaa jege waxuma la ay ay dab de mais manula manulaa jege fenn fa nga nekk yow ci station yu kawe boo fa nee di séentu ci suuf doo ko gis laa ilaha illallah moo tax waa ji bi nag mooy waxu yéeme lu yéem ci moom way way rëy na way lii lii rëy yaa ba abdullah waaye yéen daal gis ngeen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jëran àndam ak moom qaala mu ne Seydina Xudayfa ne ko naam yabna axi ne ko waawow li nga wax de noonu la demee yow sama doomi mbokk mu ne ko mais léegi fa kayfa kuntum tasna'un hmm? mais nan ngeen doon doxaleek moom expliquer ma quoi ndax loolu yi non mais yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam yéen ngeen dund ak moom di ànd ak moom gis ko nii mais léegi nettali ma damaa bëgg a xam nan ngeen doon dundee ak moom nan ngeen doon jëflante ak moom fa kayfa kuntum tasna'un ajanaka na bu nettali ma loolu insha allah waaye loolu war naa war naa am solo Seydina Xudayfa ne ko wallahi laqad kunna najtahid ne ko waat naa ci yàlla de dëgg-dëgg ah ñun de li ñu mënoon lañ doon def doon nañ yulli suñu dayog coono ngir suñu jëflanteeg moom di gën rafet saasu su ne ñun daal li nga xam ne daal loolu lañ man fattaqullaha masata'tum jéem ñun daal li ñu am ci suñuy capacité yépp ci lu nit mën a xalaat ci àndandoo bu rafet ak kilifaam ñun de doon nañ yulli suñu dayog coono di def loolu qaala waaji ne ko fa qaala waaji ne ko wallaahi law adraknaahu maa taraknaahu yamshi ala al ard wala xamalnaahu ala a'naaqinaa waa ji mel nii bon li Seydina Xudayfa wax daal bon tontu na mais daal pour moom daal moom li mu waxee liñ jëf des na mu ne wallaahi maa ngi war ci yàlla law adraknaahu ñun ñii de bu doon ñun ñoo ñoo dab yonent bi alayhi salaatu salaam dund ak moom ànd ak moom di dund ak moom maa taraknaahu yamshi ala al ardi ko bàyyi muy dox ci kaw suuf a ah, tànkam ay tànkam du laal suuf nu ngeen di def wala xamal naa wa ana anaqina saa bu bëggee dem fu mu war a dem suñu loos yi lañuy jël di ko ci teg di ko yenu ba fa mu jëm du dox ci suufa ah. ya <laughs> oh, oh, euh, waa ji waxam ji dafa am am na ñaari déggin ñaari déggin xam nga mooy ne nit selon yow ni ngay dégge man nga cee dégge lenn kene diw mën nga ci dégge lenn keneen dégge ci lenn mais am na ñaari déggin mooy këne waa ji moom dafa ëppal ndax dafa bokk ci ñi nga xam ne imagine nañ ne ñoom li yonent saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaam doon defal yonent bi alayhi salaatu wasalaam këne ñoom ñoom ba jamono yi weesu siècle yépp di nga gis ay tendance yu mel noonu ñoo xam ne ñu naan ñoom de bu doon ñoom la buñ ko fekke woon doon nañu def lu ëpp ñoom li ñu def loolu wax ko mooy képp koo dégg mu wax lool mooy jaahilun euh, moom daal dinay toog ci kursiyul jahala mooy añi réere goo xam ne dafa fekk chaise moom ci boppam dafa réer fekk chaise chaise l'ignorance mu daal di ciy toog l'ignorant qui s'établit qui s'établit sur la chaise de l'ignorance xamal ne mooy ko bu dee noonu la ko jàppe mooy ne nit manula foog jàpp këne moom bu newoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam doon doon na def lu raw li ko saxaaba yi radiyallahu defa doon def ak coono yuñ doon daj ku xeeb loolu mooy yow foofu fiñ ko xalaate foofu noonu yow nga commencé rës mooy yow xamoo dara mën nañ la ranger minal jaahiliin ci ñi nga xam ne ay ignorant lañu xamuñu bu dee ne côté boobu mooy loolu dëgg la mu am beneen façon beneen déggin mooy ne waa ji euh, dafa xam dëgg-dëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy kan léegi moom yéeneem la wax mais jubluwu ci këne ne euh, mais xam nga wax ji nii moom ci biti mooy yéeneem la wax mais ni mbir yi doon war a demee moom loolu la foog ne nii la waroon a demee que ne mbir yi daal dañ ko waroon a yenu dox ci suuf xam nga wax jii eh, côté boobu du côté xool saxaaba yi radiyallahu anhum liñ côté biñ seeni jëf du côté boobu la xoole moom côté yonent bi alayhi salaam la xoole ki mu doon mu doon loolu la teg bët mais tegul bët que ne yonent bi ale que ne saxaaba dafa néew non moom dafa teg bët yonent bi aleyhi salaatu léegi li mu nga xam ne moom la ko buur yàlla wuññil ci màggaayam kese ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam dëgg-dëgg moom mooy kenn amul kenn nit ku taxaw ne moom xam na yonent bi aleyhi dëgg-dëgg loolu moom amul ku la ko wax man nga ne ko waxu dëgg. ku ko xam réellement dëgg-dëgg ki mu doon dëgg-dëgg-dëgg loolu moom amul yàlla bindul nit ku ko ku xam ne ku xam yonent bi alayhi salaatu salaam dëgg dëgg léegi nag bon léegi nag xam bi nag dañ ciy rawante ku la ko gin a xam nag moo la ko gën a jege te kenn ginu ko woon a xam saxaaba yi doon dund ak moom radiyallahu anhu gëm ko ànd moom jaay seen alal seen bakkan seen lépp ngir moom ñooñu moom kenn ëpp leen ci léegi lool benn affaire la mooy ne waa ji beneen dégg-dégg bi may wax que ne moom côté yonent yonent ma ne saa saa rek la xool que ne te boobaa waxam ji que waruñ ko moom bu doon man de duma ko bàyyi mu dox ci suuf loolu mooy ne kooku jar na lu ëpp loolu. fi mu toll ak ni mu màggee ëpp na muy laal suuf mais laal suuf nag loolu la tànnoon moom alayhi salaatu wassalaam te loolu la koy nent suñu borom tànnal te loolu noonu ci la gërëm moom la gërëmoon di def mais bu xoolee dayoom mu ne kii jaroon na sax ñu koy yenu ci côté boobu mooy loolu lu lu lu jub la te loolu moom la a euh, Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaagh di wax borom boo demee ci taalibeem bi Ahmad ibn al-Mubaarak Cheikh Mahmoud Ahmad ibn al-Mubaarak mu ko wax tal Ibriz këne borom kii nu nu mu tudd eh, borom mooy nit ñi nit ñi quartier bu nekk bu ñu xamoon dayoo yi yi ak tamit boroom xam-xam ba mooy boroom xam-xamu sharia yi ñuy xeeba ñii nga xam ne ku yor xam ku yor masala moo xam ne moo war a jëfe xamoo nooy def ñoom ngay laaj waxuma ay boroom xam-xam ñu naan waa ji doomu diw la loolu moom taxul ñuy wax loolu moom foog na amatul kenn ku déglooti siira bi topp ko wala nga déglu ci cinq fichiers foog ne bu ñu saa bu ñu tuddee boroom xam-xam wala sëriñ mooy ne doomu diw la parce que baay yaayamay diw wala baayamay diw lool moom wala fee la cosaano foog naa ne lool moom c'est clair et net kenn amatul xalaat boobu fii moom voilà mu ne bu ñu xamoon boroom xam-xam dayoom gis nga koñ bam dëkk ku ci nekk ci boroom xam-xam yooyu taawu yor sharia bii yonent bi alayhi salaam teg fi te mooy li ëpp doole lu lépp lu nit di jàng lépp lu nit di jëfe sharia bi moo ko ëpp doole fopp ñooñu noonu garde ko jàng ko takk ko yor ko di ko jëfe nga yàlla tax bi ci dimbali jaam yi di leen ci leeral di leen ci leeral yi ñu soxla mu ne ñooñu koñ bu nekk ba ku ci nekk ci ñoom koñ ma nga dëkk waa koñ ba bu ñu xamoon dëgg dëgg yaay kan xam nga nu ñuy def dañuy bind benn liste ne ñoom waa koñ bi ni ñuy def jour bu nekk diw monsieur Moodu Njaay moo aye pour yenu sëriñ bi boroom xam-xam bi fi ci ay fu war a dem moo koy yen lundi mardi Ousmane Sonko mooy yenu euh, ginnaaw suba monsieur Diatara mooy yen ginnaaw suba euh, Malamine Diop mooy yenu ñu def ko noonu bu ko marul ci jour bi yépp ñu ne cinq personnes bu waree dem fii kii way yenn ku war mu ne buñ xamoon gëddu boroom xam-xam yooyu noonu noonu la ñuy def moo la ma ne côté boobu noonu bu dee ne côté boobu la mooy que ne lool lool lool lan la fa bëgg indi tekkiwul ne da na gaa yi dem di yenu gaa yi mais lim la bëgg wax mooy dalaa bëgg wan ñoo ñooñu nga xam ne surtout rawante ci na suñu jamono ak yenn contrées yi te yooyu tamit ça dépend ci dëkk yi xoolal dëkk yu mel ni Arabie saoudite niñ leen fa joxe importance mooy da ngay foog ni ñi ay ministre la ñu ah. da ngay ñi ay ministre lañ te mais dépassé nañu mooy li ñu yeyoo dépassé na lool bu kenn xool naan waaye ñii lan wa non ñooñu li ñu yoral umma l'islam bi ëpp na nekk président al ulamaa warasatul anbiyaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na boroom xam-xam yi ñooy donooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ku donn ku ne waay waay am nga loo jël ca ka nga donn wala déet te yonent yi alayhimu salaatu ay leeru kese lañu xam-xamu kese lañ ku donn ci lool ñoom lu toll ni tokk ndox fuzta wallahi fuzta wa rabbil kaaba ku donn ci ñoom lu toll ni toq ndox bu ñu fragmenté ba mat saa nga am ci benn yow texe nga wat naa ko ci borom kaaba bi subhaanahu wa taala léegi moom mooy côté boobu la lay wax kën seen dayo buñ ko xamoon waay waay ka neexoon xeet wi xam dayo ñooñu mais ñoom lañ gën a ñàkk ñàkkal fayda ci yenn dëkk yi rawatina xoolu suñu dëkk yi loolu suñu dëkk yi moom la sëñ bii wax Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu ci eh, aaxiru zaman taqdimu zi jahlin wa taxiirul alim looloo fi am bokk na ci si yi wane ne aaxiru zaman lañu ne en tout cas ñun moom Sénégal moom ci aaxiru zaman googu ñu ngi ci waaw mooy taqdimu zi jahlin wa taxiirul alim dañuy jiital koo xam ne xamoo dara ndax lan peut-être parce que am na alal ju yor am na noo bu mu yor wala baayam mooy doon diw sëriñ la woon mais xamul dara mais quand même ñu jiital ko ndax moom mooy doom Mbàkke la sant wala Njaay wala kii bokk wala sii walla yu mel noonu la sant yooyu Sëriñ Tuubaa ne taqdiimu bokk na ci cerce ci yooyu radiyallahu anhu taqdiimu zi jahlin yi wane ne signe des fins des temps mu ngi ci mujjantalu jamono taxiiru taqdiimu zi jahlin ñuy jaa ñuy féetal kaw di tag tagal di teg ca kaw foo leen fekk ci conférence yi ñoom bu boroom alal ji ñëwee même bu xamul dara nga gis sax tem nga gis kenn ñiy modéré wala ñooñu ñu jël micro bi ci ki doon waxtaan ngir yëgle ne diw agsi na mais pourquoi ça pourquoi ça parce que mooy diw amaana imaanu jàkka ji bi muy ñëw comme que moom moom moom moom moom kii retraité bu yàgg te liggéeyam bu yàgg bale mu doon liggéey kii boo mooy trente mille par mois lañ koy fay wala par retraitam de deux mois mais muy ñëw kenn du ko annoncé mais di ñëw indi kat kat wala parce que def na ci conférence bi waxuñ ne boo kenn sant mais quand heure sant dafa am heure waxtaan am bu dee dafa tardé agsi mais bu leen dagg conférence bi ndax na yëgal nit ñi su benn affaire que ah. waaw ngeen baal ma jël micro bi ji diw mooy dugg ci noonu ñu gis ñépp taxaw war koo gestu ñenn nga perturber nit ñi arrêté nit ñi ci liñ doon déglu yàq seen concentration loolu loolu loolu bu dul taqdiimu zi jahlin wa taxiirul alim lu mu doon mujjantal féeteel ginnaaw ñi nga xam ne ñoo ñam am xam-xam ki am xam-xam boo mooy waa yi nekk ci koñ bi ustaas bi ne ci koñ bi wala booy bi ne ci koñ bi ñu naan waa ji yaaram la ndeke mooy boroom xam-xamu seen dëkk bi yépp mais mais dañ koo xeeb duñ ko ko sax fooge wala ñu xam ko mais dañ naan non bu ñuy conférence ñu ko jël jaral na leen bu dee France lañ ne fay ay millions billet d'avion koo xam ne Sénégal la ne te leer nañ yàlla xam na ne xamul dara yàlla xam na ne pëndalkat la yàlla xam na ne day gàmmu kese mooy wax yi dara jubu ci yi muy wax ay ndëngte kese la mais nag saa draine il draine les foules jaral na gaa yi fayal waa jooju utal ko visa fayal ko lu ne mu def tournée Japon Tokyo Berlin euh, Madrid Paris euh, Londres euh, Toronto fu nekk mu jaar fa ba dem Los Angeles sax bu leen neexee ndax lan ndax mooy diw takat bi ñuy tànn kooku ñoom Lyon gi ne walla Berlin gi ñu ne am na koo xam ne ñoom ñépp xam nañ ne waa jooju ñuy jël yeggu ko sax ci we te ku te fi bàyyi xam-xamu neen la mais bon moom kii nga xam ne foo jaar robb ko muy jàngale fii ci daara ji mos moo kii ñu bàyyi ko fi loolu bu dul taqdimu di jahlin wa taxiirul alim lu mu do jël ko xamul dara nga mettre ko en avant te nag ce qui grave mooy ce qui est grave euh, mooy gis nga di mètre en évidence di mètre à kii euh, ci kaw ñi xamul dara c'est une façon de tuer le mérite de tuer mais yow loolu yaa koy def mais yàlla moom de façon kooku moom loolu faalewul loolu de façon ngeen bañ koo tëj projecteur ak ngeen teg ko ko mooy buur yàlla ko mu bëgg saw njàngale feeñ yaatu sax dina ko def même bu dee ne rajo yépp ñoo mànkoo ne ko bu ko fi kenn teg bu ko kenn déglu buy buur yàlla yonent mi alayhi salaatu salaam waa Makka lañ leen defoon dañ ko doon jéem a suul dañ ko doon jéem suul araab yi di ko jéem suul moo tax azab bi am mais tey xoolal tayeg waa Màkka waa Màkka bu ñu leen tuddee sax yonent ma lay saa saa ma tax ay way jële sa noon ba nga doon xeex yow sax moo tax nga siiw ah subhaanallah Abu Jahlin bu siiwee tey ku ko siiwa ci lan la siiwee même bu dee ni mu siiwee baaxul mais bu doon l'islam personne ne reconnaîtra Abu Jahlin maamam kenn xamu ko lool la kon mooy taqdiimu zi jahlin wa taxiirul alim côté boobu la sey a cheikh Abdul Aziz radiyallahu foofu lay mettre l'accent këne mooy ne bu ñu xamoon gëddu ñooñu gëdd biñ leen war a jox boroom xam-xam yi moo tax xamuñu xamuñu te lool double paaka double tranchant la mooy gis nga nekk ak ko xam nii boroom xam-xam nitu yàlla loolu mooy problème bi mooy gis nga bés boo fii dafa nekk paaka double tranchant nim la man a jariña noonu la la mën a sànke ak loo ko jege jege jege gis nga boo respecté wul yi nga xam ne ñooy aadaab yi yi nga xam ne ñooy teggin yi war yow boo moytul da ngay sànku laa maxaala du jaas dangay sànku yaa ngi ci yoonu sànkute yoonu sànkute nga traceel pour sa bopp loolu moom c'est sûr bi laa rey waaye nag boo ko jàppee ni nga ko war a jàppe di góor-góorlu te buur yàlla jàppale malgré say défauts kenn du la gën moo tax ma ne ci côté boobu boo xoolee côté boobu waxu waa ji euh, du loo xamante ne nii euh, dañ koy blâmer mais mais wax naa la ne jubluwu ci Cheikh Abdul Aziz radiyallahu anhu jubluwu ci benn yoon que ne nañ jël nit ñi di leen yenu ndax li gën li nit def li gën li nit ñi li nit mën a def mooy nga topp ci li yonent bi alayhi salaatu salaam defoon ni doon dunde te ni mu doon dunde mooy kaana yamshi ala al ard dafa newoon ku woyof moo tax yenn yi boo ko doon wax sax mu ne la arrêté la wa kaana wa wa wa fiina rajul rasulun ya'rifu ma fi ghadi mu ne ko bàyyi leen loolu te wax leneen gis nañ yonente mi alei saatu salam euh, ar-Rubayyi' bint al-Mu'awwidh keroog nee bi may takk yonente mi alei saatu salaam dafa ñëw ci takk gi toog ci lal bi noonu am ay jaariya yu doon way ñuy way naan wa fii naa rajulun bokk na ca lañ ba yonent mi alayhi salaatu salaam ñëw ñu naan wa fii naa rasuulun nekk na ci suñu biir yonent boo xam ne xam na liy xew di suba yonent mi alayhi gisoon nañ ko ci nisaan xawla rasuul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu yonent mi alayhi salaatu salaam wa radiyallahu anhunna wa ardaahunna wa anna ne leen bàyyi leen li ngeen di wax te ngeen wax li ngeen doon wax bu leen wax loolu mooy ne même yooyu xam nga kooku dëggul ñu feeñal yu mel noonu ndax yooyu euh, boo gisee li dal juif yi non maanaam juif yi chrétiens yi moo tax ku ci wax ci domaine boobu war ngaa di attention te tamit xam fi nga koy waxe du fuñ nee fuñ nee fuñ nee nii rek nga commencer di dugg ci yooyu yoo ko wax yooyu déedéet ndax yow yaa semé doute ci biir nit ñi lamdaay yi nga ñëw ñoo xam ne yow lii rek lañ mais wax leen lii lii la yonent bi alayhi salaatu salaam doon jàng de toute façon manoo fi wax lu gën loolu manoo fee wax lu gën loolu te yonent bi alayhi salaatu salaam dane woon bu leen ma def ni nga xam ne laa tatruuna laa tatruuni kama keem ni nga xam ne noonu la e, masihiyuuna yi mooy chrétiens yi daal di def Seydina Isa ibn Maryam voilà di ko tag tagal di kii ba wax ci moom ba ne kii doomu yàlla la sax kon moo tax nañu yem fi ñu nay bi alayhi yem loo kon nag affaire yi loolu la moo tax côté boobu noonu moom jublu ci benn yoon que ne nañuy yenu gaa yi di dem di ñuy kii ñu naan nañ leen leen yenu non mooy mu ngi mu ngi wane li nga xamante ne nii mooy seen dayo pour xam loo ko xeetu yonent bi alayhi salaam ñu xam imp li nga xam ne gëddu boroom xam-xam yi te ñu jox leen ko ñu jox leen ko te nag ci noonu ci lañuy amee ngërëmu yàlla ci noonu lañuy amee ngërëmu yàlla ndax yonent bi alayhi salaatu nee neewoon na képp koo xam ne dafa moy sama amir koo xam ne man maa ko tànn mu jiite leen nga moy ko faqad asaani man nga moy léegi amir yooyu kan moo ci gën a rëy ñi nga xam ne ñoom la ne ñooñ ñooy samay dono ñooñu ñooy ñi donn yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam muy boroom xam-xam yi moom ci boppam nee na xatta même gis nga xorondom yi jën yi ci biir géej gi xorondom yi ci biir suuf si ci seen kàmb yi dañuy ñaanal ki nga xam ne mooy jàngal nit ñi yiw te kooku mooy boroom xam-xam pour wan la seen gëdd mu ne benn boroom xam-xam képp moo gën a foor ci mil jaamukatu yàlla yoo xam ne amuñu xam-xam di jaamu yàlla ci iblis que ci mil jaamukatu yàlla yooyu mil jaamukatu yàlla yu dugg xalwa di sikkar guddeeg bëccëg mil nga jël ci mil teg leen jël benn boroom xam-xam kepp boo xam ne deful ñoom ni ñuy jaamoo yàlla ñoon yépp di def noonu di fanaanekk xalwaak yooyu nga teg ko nii gau droite jël mil jaamukatu yàlla yi teg leen gauche ne Iblis ñaa ñaari côté yi ban ngay fan nga ciy dem ci mil jaamukatu yàlla yi lay dem mu ne ci hadith Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne la aalimun la aalimun waaxid ashaddu ala shaytaani min alfi aabid benn boroom xam-xam képp moo gën a tar ci shaytaane que mil jaamukatu yàlla yu amul xam-xam. wan la seen gët loolu la waaye euh, tekkiwul ne nit mën naa jàpp moom ba foog ne moom bu newoon palaasu saxaaba yi radiyallahu dina def lu lu gën leen def non wala tatamannaw ma faddala allahu bihi ba'dakum ala ba'd mooy ne yàlla mooy maye buur yàlla mooy maye as soxbatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci bi muy dund ak yooyu yeneen suñu boroom mu ko may saxaaba yi képp jeex na daalika fadlullahi yutiihi man yasha wallahu suñu boroom nee na suuratul xadiid daalika gis nga lii ngëneel yii ngëneel loo gis di ko nawe boroom rek fadlullahi la ngëneelu yàlla la joo xam ne nag du par waa ji daa mën a jaamu yàlla il a fait beaucoup d'efforts il buur yàlla lool doxul fadlullahi yutihi man yasha ngëneelu yàlla la gu muy jox ku ko soob wallaahu te buur yàlla zul fadli mooy boroom ngëneel al azimi gu màgg kon nag nañ ko ci ñaan nañ ko ci ñaan kon waa ji mun a Seydina Xudayfa ah wallahi law adraknaahu maa taraknaahu yamshi ala wala xamalnaahu ala anaaqina wat ci yàlla kene ñun de bu ñu daboon yoon bu ñu dundoon ak yonent bi aleyhi wasalaam dinañu ko duñu ko bàyyi mu dox ci kaw suuf dinañu ko yenu teg ko ci suñu doq yi ci suñu mbagg yi ak suñu doq yi lañ koy teg di ko di ko yóbbu fa qaala seydna xudayfa ne ko yabna axi wallahi laqad ra'aytunaa ma'a rasulillahi bil xandaqi wa salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hawiyan min al summa altafata ilayna fa qaal man rajulun yaquumu fa yanzuru fa yanzuru lana ma fa'ala alqawm summa yarji' fa sharata lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ar-raj'ata as'alullaha an yakuna rafiqi fil janna fama qaama rajulun min alqawm min shiddatil xawfi wa shiddatil juu'i wal barad falam yaqum ahadun voilà Seydina Xudayfa nag bëgg koo indi ci li ma doon wax sànq mooy li ma doon jëkk a wax ne bu nit xalaat foo cauchemar wala mu gént ba foog moom ak ku mu man di doon que ne naa def bu doon fekk na dund yonent bi alayhi salaatu salaam lu raw li benn saxaaba képp defal yonent bi alayhi salaatu salaam kooku moom nax na boppam kooku waru na te xamul ne li tax buur yàlla denc ko fi ba jamono jam nekk moom bàyyi ko foofu boo moytuwul moom kam lu ko leer que ni moom bu fekkoon jamono jo yéefér lay doon ah <laughs> yow xikmatullah sagesse buur yàlla mi def yow nga dund vingt-et-unième siècle dund l'an 1436 ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu salaam yow nga foog ne yow boo ne woon l'an moo doon gën ci yow kan moo la ne boo fekkee woon l'an de l'hégire doo nekk min fara'inatil ard ci firawnaay kaw suuf yow kay santal ba nga xam ne yow ba ngay jaamu yàlla ba ngay dund buur yàlla def na ci yow nga gëm ko gëm yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam yow kay gis nga lool amoo dara raw raw la moo tax bu gaa yi wax <laughs> euh, xam nga yenn ñun duñ ko seetlu euh, ndax dégg naa nettali bu am solo buñ doon nettali euh, di wax Cheikhul Xadim radiyallahu anhu am na nettali bu ñuy wax ne am na daal benn ci taalibe ku ñëwoon doon ko wax yu mel noonu mais moom li wax dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam de comme que asamaan si ko doon tiim ak suuf si mu doon dox asamaan si mu ko doon tiim mu ngi ñuy tiim suuf si mu doon dox ci lañuy dox waaw loolu kon doy nañu mooy pour wan xoolal xoolal yu yu yu naturel yooyu léeg-léeg nit du ko seetlu yow di toog xalaat ne nee man xam nga nit dafa kaanal insaanu ak akthara shay'in jadala ak tamit xuliqa al insaanu min ajal inna al insaana kaana halu'a idha massahu al sharru jazu'an wa idha massahu al khayru manwa mais est-ce que nit man di protester rek ni ngay gis nit protester ay dëkk bi doxul day neexul walla ah, temps yi dara doxul mais toogul ne mais man ah subhaanallah man de xéewal gi ma yàlla defal def ma ma nekk jullit asamaan sii di ma tiim moo doon tiim sang bi sallallahu alayhi wa ci ronu asamaan sii la doon dox suuf sii may dëgg ci la doon dëgg di teg tànkam yu tedd yi di dox loolu ma sant ci yàlla ba faatu mais duñu ko def duñu ko def kan moo la ne yow miy wax noonu naan man bu ma ko fekkoon nii laay def kan moo la ne boo ko fekkewoon doo nekk abu jahlin hein ko ko wax yàlla mi def buur yàlla lu mu def noonu la lu mu dogal noonu la voilà ar-rida bima qada Allah lu jafe la wel nañu ko buur yàlla may